wala tucawwid rafca dil maali lxatir li ajli maalihi wa saddin kon fii lañ yemoon gisoon nañ ko bii ci ñëwaat mu bul nekk koo xam ne dangay aada woo hein rafa di yëkkati dil maalil xatiir boroom alal ju bari ji li aj li lu waral la tax mooy maalihi alalam jam yor wasaddin ba pare ngay jañ an faqir di bañ a jox solo ki nga xamante ne mooy ki ñu ki ñàkk nga koy baare muy bañ a agsi ci yow wala boog nga koy bañ jox solo ji nga ko ji nga jox kële mu ne is ndax utibal muxtaaru daal nañu yedd al ki nga xam ne moom lañu tànn alayhi sa fii ci moom ci wax ci jëf ju xaw a mel nii waaw salla yal na boroom bi julli musalliman tey sëlmal alayhi ci moom rabbun boroom boo xam ne jalla màgg na voilà lii lañu waxoon dinañ ci ñëw mooy li suuratu abasa di wax watawalla hein muy nettali boobu nga xam ne Eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku mel ni al imaam abu isa muhammad ibn isa at-tirmidhi rahmatullah alayhi soloo na ko ak ñeneen eh, mu jaar ci seydina urwa ibn eh, ibn zubayr mu jëla ko ci sayyidatu aisha bint siddiqi radiyallahu ta'ala anha anhuma wa ardaahuma muy nettaleeb Abdallah ibn ummi maktuum dañ koy woowe it Amr ibn ummi maktuum voilà boo déggee ñu naan Amr ibn ummi maktuum wala nga dégg Abdallah ibn ummi maktuum même personne bi la al ama bokkoon ci waa Quraysh euh, waaye ku mel ni am na lu al imaam al Qurtubi rahmatullah alayhi di nettali wax ju tumuranke joo xam ne al imaam ibn al Arabi la ne moo ko wax al Maliki Euh, que ne moom da doon euh, histoire bi lañ fay nettali da doon wax ne <laughs> lii ki ñi wax lii ak def def la gu rëy leen dugg te ñàkk a seetloog yooyu alors que moom moo juum <laughs> waaw mu dee <laughs> moom al-Imaam Ibn al yi ci boppam moo juum rahmatullah alayhi ba pare ne ñeneen ñi ñoo juum loolu day dal boroom xam-xam parce que mu ngi naan Abdallah ibn Ummi Maktum di Amr ibn Ummi Maktum moom Medina la ne woon. alors que fii dañ ne ñii yonent bi aleyhi salaatu salaam doon dëgmal parce que dafa ñëw fekk yonent bi aleyhi salaatu salaam di wax ak kenn wala lenn ci uzamaa'i Qurayshin ci kilifaay Quraysh yi eh, ci kii yéeféer yi léegi nag bi mu ñëwee comme comme silmaxa la xamul na yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ngi wax ak ay nit waaw mu dëgmal ko jublu ci moom yonent bi aleyhi salaatu salaam xaw a tourné moom mu continué comme que gisu ko. di continuer di ko laaj di ko woo di persister di di di di di insister di di di di di ah di ko woo di baamu di ko woo di ko woo ngir mu xamal ko naan ko xamal ma li la nga xam ne moom la sa boroom tabaaraka wa taala xamal. waaw yeneen tubaar yi saa saam loolu xaaral kanam nga xaw a ñëkk ci lool ndax moom xam na ne kii tuub na ba pare Abdallah ibn Ummi Maktum nii moom mu ngi ci lislaam waaw alors que ñii nii may waxal. yéeféeru Quraysh bi am nañu ne Umayya la ibn Xalaf am ñu ne noono frère bi la muy Ubay am ñu ne noono al-Walid ibn al-Mughira nekkoon bàyyi Seydina euh, abul euh, abu Sulaymaan Walid al-Walid ibn al-Mughira am na ñu ne moom moom la nekkoon bàyyi Seydina Xaalid ibn al am ñu ne moom la woon am ñu ne sax nekkul woon benn nit rek ñett lañu woon loolu nag ñoo am ñu ne Utba ibn Rabi'a ci la woon sayyidu Quraysh loolu nag la imaam Ibn al-Arabi ne non non wax lii xamuñu li ñuy wax te def def def la gu rëy leen dugg seet ko wuñu voilà. Abdallah ibn Umm Medina la ne woon alors que moom moo juub parce que Abdallah ibn Umm Maktum mbokku sayyidatu Xadiija la radiyallahu ta'ala anha waaw <laughs> ñoom ay mbokk lañu Makka la jógee daal di gàddaay dem Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom mu jàpp ne Medina la te saar bii xam nañ ne abasa moom de façon abasa suuratun makkiya la saar la boo xamante ne nii makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima fa la wàcc kon nag mu ngi noonu <laughs> voilà kon noonu la fekk yonent mi alayhi salaam di gaaral l'islam kenn ci kilifaay Quraysh yi naan ko ndax gisoo ci li may wax gis nga lii ma lay indi woo muy diina ji est-ce que gis ngeen ci lu ñaaw wala loog lu baaxul lu tax du ngeen ko nangu waa ñu naan ko ah déedéet gisuma ci nag lu ñaaw mu doon yaakaar nag waa ji tuub far ci noonu ci la Seydina Abdallah ibn Ummi Maktum ñëwee eh, di insister yonent bi alayhi salaam xaw a ñëkkal kanamam ci lool ndax xam na ne kii moom dugg na ci lislaam alors que kii mu ngi ala shafa jurufin haar kii may woo mu ngi ci peggu safara moo tax yonente bi saa saa ne woon man dinaa jox ay ay nit dinaa xaj ay nit jox ñeneen wala dinaa jox ay nit ngir bañ li tax ma leen di jox di yittewoo seen mbir ba di leen di jox am ñu ma xañ mooy ñooñu may jox damay bañ borom bi daal di leen euh, dëpp seen xar kanam yi biir safara waaw waaw moom la doon wax naan bokk na ci ñooñu Amr ibn Taghlib voilà ñi nga xam ne mooy du ma dama leen di xaj waaw nee na dinaa jox ay nit ndeke ki ma joxul moo ma leen gënal fuuf te bokk na ci ñooñu ma xam ne joxuma leen te moo ma leen gënal am lu <laughs> mu taxlib mu lii moom comme que am naa lii moom naa ñàkk lu ne <laughs> yonent bi alayhi salaam lii mu ma seedeel radiyallahu anhu lii nag la euh, yonent bi alayhi salaam lii la def léegi euh, mooy moo tax ma ne la sëriñ bi li wax mooy lu xaw a mel nii parce que Eh, lii wala toawit bul aadawoo di yëkkati boroomu alal gu bari ndax alalam tey eh, dox diggante koo xamante ne wala di ñàkk solool koo xam ne ku ku ku ku ñàkk la du du loolu la yonent ma lay saar saam def dalaa bëgg wax ne lu xaw a mel noonu voilà parce que yonent bi saa saa deful lool deful ne neewul ne bon yéen voilà kii dafa am alal moo tax wala kilifa la moo tax ma amal ko solo déedéet lim doon xool mooy kii nii mu ngi ci peggu safara. parce que gëmul boobu ba léegi tey nag maa ngi koy proposer mbir mu ne sax gisu lu ñaaw muy yaakaar ne kon nag see l'occasion lii de moom ruux lii occasion wu ngi amaana borom bi def mu jaari ci dugg ci l'islam léegi nag. bi muy def loolu yaakaar ne dina convaincre waa ji ci ne kii nga xam ne moom jot naa dugg ci l'islam ba pare moom moom nekkul ca peggu safara sax waaw moom mu ñëw di insister mooy loolu yow sa bos sa sa laaj bi ngay laaj man naa xaar tuuti voilà xaaral tuuti ma ñëw mais jotu ko wax mais comme que moom gisul silma xala moom itam xamul woon ci lu yonent ba lay sànsam ne muy persister di persister di di di di di ah loolu nag moo njëkkal yone xarkar mu yonent bi alayhi salaam mais du yonent bi alayhi salaam dane walla kee moo am doole moo am kay kàttan kooku laa yëkkati léegi nag ki nga xamante ne moom nii moom moom man doya dal ko déedéet wala boog ma bañ koo faale mukk haashaahu yonent bi alayhi salaam di xalaate noonu moo la gën a xam ne kii ki nekk ci lislaam ak lu mu ñàkk-ñàkk moo gën ki ki ki ab yéefér waaw fekk moom moom génnul ci kéeféram di waajee ko gën ak lu mu man di am loolu xanaa du moom moo ko jàngale yonent bi sa saam xanaa du moo jàngale lool ah, kay kon nag bu doxalee nii leen lenn la mooy da doon am njortu lool que ne kii mën naa dugg ci l'islam alors que kii jot na cee dugg ab laajam mën naa xaar dinaa ko tontu après lim bëgg naan jàngal ma li la sa borom jàngal am na lu ma ko ci jot jàngal loo xam ne tax na du alku waaye dinaa ko jàngal après alors que kii moom mu ngi peggu safara nar cee dugg voilà comme waxoon ne man sama misaal ak yéen daa mel ni xamante ne genre weñ foog naa la joxewoon misaal aw xama <coughs> xam ne dañuy gaaw di dem ay xasaraat yu mel noonu di naaw di ay ay njéeréer façon yu mel noonu daal di dugg ci safara si man may def le tout ngir di leen protéger ngir di leen aar ngir ngeen bañ cee dugg loolu nag la doon la loolu la la tegoon ci kanamam looloo taxoon mu doon yittewoo ñële kon loolu la suñu am nag ne ko malgré loolu sax mooy loolu noonu mu nara a def loolu lu baax la waaye comme que kii yéeféer la boo xam ne borom bi tabaaraka wa taala moo kaste ne waa ji moom du tuub loolu yonent ba ne saa saam suñu borom waru ko woon xam-xam boobu voilà mu ne ko nag ah, loolu jaratu ko waaw abasa waaw mu ne gis nga teggin yi suñu borom di wax neew ko abasta wata wallay ta an jaa aka al ama dane abasa mel ni ki muy waxal new fi te yonent ba ne saa saam lay wax ñëkkal na xar kanamam wata wallaa mu dummóoyu an jaahu keroog bi nga xam ne ci la ko dikkalaal ama silmaxa ba waaw wamaa yudrika lu la xamal ba ni aayee jeexe wa après ci la doon wax ne amma man waajali nga xam ne mooy woomal moom nga jublu ko ngir foog ne dina dugg ci lislaam loolu ak duggal ci lislaam ak fóotoom ci bàkkaaram yi ak mooy yàlla gi ne loolu teguma la ko yow li ma la teg rek yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jottali te moom yàgg nga koo jottali wax ji